farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi albaabu saalis fi ladabi wal fadaa'il fi faslun fi sabr. fa axbaruu bi anna ixfaa al-wajaa wa sadaqaati wal balaayaa in taqaa kafaaqatin min anfasi daxaa'iri rajawtahaa inda al-ilaahi al-qaahiri kon waxoon na la ci jotaay bi weesu. ne bokk na ci façon muñ yu rafet yoo yëlee ak ni ñuy muñe mooy ixfaul fata nëbbus cam ki al maaruufaa njekk yi muy def wa sadaqaat ak saraxe yi muy joxe la tasal bul lal xaniifa nekk ko coowooral jëm ci sa borom wëllif leneen lu dut moom mu ne fa axbaru fii lañu war a jël tey fa axbaru ndax xabaare nañu ñoom boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim bi anna ixfa al waja mooy nëbb mettit gu la dal ab feebar bu la dal bu ndaw nga nëbb pourtant sa soxna sax yëgul ne daa la dal bu dee yu ndaw la yoo xam ne c'est passager day ñëw waaw mu ne nee nañu loolee bokk na wa sadaqaati nëbb ay mettit wa sadaqaati ak nëbb yi nga xam ne saraxe yi ngay def ci yoonu baax di ci dépenser di ko nëbb wal balaa yaa waa di nëbb ah nattu yi la dal yi la suñu boroom teg nga koy nëbb intaxaan neem daal dinañuy rot dal la kafaaxatin lu mel ni ak ñàkk nee na gis nga yii nii ñoom de xabaare nañ ne min anfasil zaxairi bokk na ci yi gën a gànjaru li nit ndëxañteef yu jaam bi daal di ndëxañte denc yoo xam ne rajaw tahaa yow jaam bi di nga ko yaakaar di ko xaare ëllëg ind al ilahi fa sa borom bi nga xam ne moom dong lañ war a jàmm alqaahiri mi nga xam ne moo not mbooleen mbindeef yi waaw waaw mooy yenn yi jarul lu la laal rek ñépp yëgal la ko déedéet yenn yi man nga kenn du xam li xew waaw ba yahsibuhumul al jaahilu aghniya waaw ki xamul jàpp ne ñii dañoo woomal loolu la jàpp ne kii moom xanaa du masa feebar nekk am na yu ndaw yu lay dal mais comme que man nga ñaan jël allahumma rabban nas ay ay ay anta idhib adhibil baas ah ak yooyu ñaan ñaanu sunna yi ak yooyu ñaan qul huwa ki yooyu ak tamit jël nam niwaa ki nin wala yooyu mu jeex yooyu jarul nga koy publicité waaye sinon léeg-léeg feebar laal la nga wax ko loolu lu baax la parce que honnêtement les sàmm keroog feebar bi nga xam ne ci la génne àddina. keroog bi mu jógee Baqiul Gharqadi ànd ak ki nga xamante ne mooy Seydina Abu Muwayhiba radiyallahu anhu comme ni hadith bi ne ci sunan Tirmidhi ak al imaamu Ahmad ak ñu mel ni ñoom rahmatullah alayhima keroog ak imaamu Ibn Ishaq rahmatullah alayhi daal dana koy solo moom bi nga xam ne ca la jóge ca Baqi en tout cas mooy bi nga xam ne ci la ndax dafa jóge al imaam Ibn Muwayhiba benn jaamam la woon ci yoon yonent sallallahu alayhi wasallam moo ko goreel léegi nag après ca bëccëg ga mu am beneen rob boo xam ne bu ñu yóbbuwoon baax na yonent bi alayhi salaam dem toppatoo ko bara bi mu ñëwee nag kër Sayyidatu Aïsha bi ñëwee fekk boppam Sayyidatu Aïsha di jàmbat bopp buy metti naan waara sa ah naa sama bopp bi nga xam ne mu ngi tëgg mu ngi tëgg di metti ndax tar gi yonent bi ne ko waa lan mooy problème sax bu doon ne da génn àddina ah ma toppatoo la waajal la lépp denc la daal di lay mën a ko moom yow mii de leer na ma ne boo di nga wax di def li nga wax waaye mooy ci guddi ga boobu bés boobu ngay wàcc sama néeg beneen seet wala kenn ci sa soxna yi voilà yonent bi saa saam ne ko yaa Aïcha bal waara sa li am ba des yow yaay jàmbat sa bopp buy metti waaye man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kay xanaa man maa war a jàmbat bopp bu metti boobu la ko feebar bi duggee foofu la ba feebar bi feeñee daal di génn ba ni nga xam ne noonu lay demee ila rafiqil a'la fi nga xamante ne nii mooy àndandee bu gën a kawe ba kon léeg-léeg bu dee doon dafa taroon nag voilà waaye yu ndaw yi nga xam ne al wajan yu ndaw yu lay dal yooyu moom baax na nag di ko nëbb bu la ko kenn yëgal voilà loolee la mu ngi noonu waxuñ la nag lu garaaw la nga koy nëbb ba mu ëppi loxo déedéet waxuñu loolu kon nag mu ngi noonu mu ne wa minhu sawnul faqri bil ikhfa'i lakinnahu min nasaa bil ashyaa'i mu ne wa minhu bokk na ci ni ñuy muñe muñ gu rafet sawnul faqri mooy aar nëbb sa ñàkk gi nga ñàkk bil ixfaa'i aare ko ci nëbb ko waaw waaw nëbb ñàkk ba pare nëbb ko day dellu ci li doon wax sànq yahsibuhumul jaahilu aghniya ki nga xam ne xamu leen te amul ak seetlu réer ndax du baax moom moom bul faale la du seetlu dara day jàpp ne gaa yi woomal nañu waaw ndax ñooñ dañoo nëbb ñooy nekkuñ di manifester seenu ñàkk nii ci wax nii ci seen xaal waaw kon nag mu ne bokk na di ñoŋal al sa ñàkk gi sa aajoo gi nga aajoo sa ñàkk bi ixfa yi di ko nëbb lakinnahu waaye mu ne gis nga lii min ashabil ashiya'i bokk na ci mbir yi gën a jafe waaw ñàkk ba pare nëbb sa ñàkk gaa yi ñoom laata ñuy ñàkk sax la ñuy commencer wanewu ñenn ñi di yaa di saa bay mbayaan ngir gaa yi jox leen yow lan ngay xalaat waajoo bu dee dëgg-dëgg daa ñàkk waaw moo tax mu ne bokk ci li gën ah. <laughs> ñàkk moom li Seydina Ali radiyallahu moo ci law kaanal faqru <laughs> bu doon nit la dinaa ko dinaa ko descendre waaye bu la xatal to bu doon ne adam ñàkk nit la koy taxawal non dama koy faj parce que <laughs> <laughs> wa yow <laughs> radiyallahu anhu loolu la <laughs> voilà muslu ci yàlla ci ci adam ndóol ndóol du lu simple de moo tax mu ne ndóol ba pare di ko nëbb ñoŋal sa ndóol ci nëbb ko loolu bokk na ci li gën jafe mu ne wa afdalul anwaa'i fil munafasa sabrun alal ilaahi bil mujaalasa lahu wa isra'un ilayhi wa ukf hammin alayhi inda amnin wa maxuuf kon sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu mu ne mu ne bokk na ci wami mu ne wa afdalul anwaa'i fil munaafasa gis nga nag moo façon muñ yi yi nga xam ne fil munaafasa ci njëkkalante jëm ci sa borom yi nga xam ne muñ yi nga xam ne ñooy yi gën a gaaw gën gën ci nekk yi gën les meilleurs pour booy njëkkalante dem ci sa borom ci wàllu muñ mooy sabrun ala al ilaahi bil mujaalasa muñ di toogaaleeg sa boroom lëhuwu ñeex ko di ko tudd ndax moo wax ana jaliisu man zakarani man may toogaal ak képp koo xam ne daf maa tudd te malaakaam yi lay yónni tawaafoon fudala yoo yële waaw laaj leen te lañ nekk mu ne ñu ngi lay hamda di la yahmadunaka waaw wayu majjidunaka ba yoo jeex di la bagg di la màggal waaw di la di ñaan jéggal mu laaj leen ba nañ jeex moo tax ki nga xam ne day tudd yàlla moom borom bi lay toogaaleel leen waaw moom borom bi lay toogaaleel mooy toogaaleel waaw ndax ci xadratu rahmaan la ne léegi nag fexe muñ ba yow jataayi tudd yàlla yooyu nga fay ne muñ ci du du yomb de moo tax suñu borom waxoon yonent bi alayhi salaam wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha muñal sa bopp ànd ñi nga xamante ni dañuy woo di dagaan bi jaamu seen borom di tudd seen borom fil ghuduwi wal fil ashi ci guddi yeeg bëccëg yi waaw yuriduna wajha ñoom bëgguñu te jubluwuñ lulul nekk nekk borom bi ridar rahman kese utuñ leneen du maqaamaa leen taxa di si kartoog di tudd seen borom di wéet ak moom di ko def en mbooloo wala ñoom kese du dara du maqaama du nekk waliyu du nekk dara dañ koy def rek ngir seen borom na kontaan ñoom ay jaam lañ waaw mu ne boobu mooy bi gën ci njëkkalante ci wàllu muñ mën a tëj sa bopp di toogaaleeg sa borom waaye wa isxaun lahu di ko déglu waaw di toog di tafakkur di fàttale di xalaat waaw di di di di yi borom bi di jaarale ci yow waaye di déglu kalaamu rabbil alamin muy alquraan alazim di ko settanta la ko jàng di déglu borom bi tabaaraka wa taala ci lépp lu dal ak lépp lu ne tekk ak lépp lu yëngu nga xam ne borom bee yëngal te mooy kiy teg mooy kiy dalal waaw wa isxaa'un ilayhi di cellantu jëm ci borom bi su lépp sax dal nekk ci moom wa ukuufi hammin alayhi nga daldi jël li nga xamante ne nii saxal sa yitte ci borom bi nga fexe sa xalaat yeeg sa lépp yow daal sa yitte a rëy xam nga nit lu ko yitteel foo fekk moom lay xalaat léeg-léeg day toog ak nit ñi nii xel mi newu fi mu ngi leen di xool mais personnel xoolu la parce que li ko yitteel loolu loolu daa mel ni moom lay jàkkaarloo te même bu dee ay milliers de kilomètres la ne na boroomam mel noonu lu raw noonu walillahi al-masalul a'la na ko raw yitteem yëpp di boroomam waaw mel ni ku intikaaf ci météo ci boroomam saqoog loolu inda am nin moo xam mu nekk ci jamono joo xam ne jamonoy sécurité la jamonoy nekk ci dal wama xuuf waaye jamono yoo xam ne jamonoy tiit la yi bokk na ci yi gën a fi ñu gën a baax yi gën fi nga xam ne fa njëkkante gi ne wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin